amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at ak benn ginnaaw gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waqad anhayna alqawla fi lxalqati almaadiya ci jotaay bi weesu jeexaloon nañu li jëmoon ci wàllu kayfiyatu bay'ati siddiq ni nga xam ne noonu lañ jaayante ak saxaaba yi jaayante ak seydna siddiq radiyallahu taala anhu baada wafaati rasulillah ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem ila rafiq al a'la la xewoon ca saqi saqifatu bani saa'ida min al ansaar loolu taxoon ñu arrêté woon la nga xam ne noonu lañ newe woon doon waajal mbiru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw ba leen aji woote ja jëllu mbéeroo wax leen loo lale woo seydna omar ibn alxataab kama sabaqan ra'ayna comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu walminna euh, gisoon tamit keroog ni nga xam ne biñ demee lañu fekk waa lansaar naroon def ba bañ ñëwee nag seen aji discours alxubaab ibn al mundiri radiyallahu anhu mu ne mbir mi daal lii la minna amir wa minkum amir loolu daal mooy dañuy am benn jiit boo xam ne mooy jiite waa lansaar am jiit bu jiite waa ahlu ahlu makka waa quraysh al ba seydna siddiq wax ak ñoom te tamit li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon qaddimu qurayshan wala tuqaddimuhum jiital leen quraysh te bu leen leen jiitu voilà ak al a'immatu min quraysh ak li nga xam ne ngëneelu yi nga xam ne moom la seydna umar radiyallahu taala anhu daldi leeral ci ngëneelu seydna siddiq mi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon digal mu jiite nit ñi bi nga xam ne moom mënatu ko te ñépp ngi fi woon te seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu loolu tuddoon nañ ko loolu it la waxoon waaw loolu la waxoon ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di digal Seydina Siddiq mu jiite nii ñun ñépp ngi fi léegi nag ki nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la wóolu ci suñu mbaru diine li ci gën a màgg muy julli nga xam ne mooy imaadu diin mooy kenug diine gi kooku lu tax ñun duñu koy wóolu ci suñu waru suñu mbiru àddina muy mu yoral ñu suñu mbir yi jëm ci nit réew mi doxeek loolu mu ne po looloo tax fa bàyyi na Abaa Bakr ñu daal di jaayanteeg Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaah waaye it ak la Seydina Zayd ibn Thabit wax xamal mbokkam yi min al ansaar ci waa lamsaar ne leen xalifa moom manula bokk ci ñun waa lamsaar ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci muhaajiruuna yii la bokk te ñoo ñi ko njëkk a gëm ñun nag ñun ñooy ansaarullah ñun ñoo doon dimbali buur yàlla te ñoo koy dimbali ba léegi di dimbali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kantaa bu dee gri ak jiite nag ñi ñooñu ñu a yeey nag di jiite ndax li ma leen wax man Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaah ba ni nga xam ne noonu la mbir ma di xewe ci saqiifatu bani saa'ida ña fa ne yëpp jaayante daanaka waalansaar yëpp a fa ne woon comme li seydna umar ibn al wax ci xadiis bu gudd biñ gis tam nekk ci musnadu al imaamu ak imaamul buxaari saxiix bi ak sunan yi lenn ci sunan yi ak sunanu al imaam ad-Daarimi rahmatullah ala bi loolu amee ba jaayante gi am gis nañ ca suba ga ñu confirmé mbir mi pour ñépp jaayante ñu ñi jaayante ci jàkka ji comme ni nga xam ne noonu la ko seydna anas ibn malik daal di nettalee ci xadiis boo xam ne it rawaahu al imaamu raxmatullahi comme ni nga xam ne noonu lañ ko tudde woon mu ne dégg naa seydna omar ca suba ga ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àddina mooy le lendemain waaw mooy le lendemain loolu nag mooy li gën a dëgër parce que al imaam al hafiz ibn Hajar mu ngi fexe naan le lendemain boobu noonu waxin la waaye ci jour même jour bi la waaye zaahiru ahadis yi day wane ne déedéet riwaaya yi li feeñ mooy ne déedéet du ci même jour bi waaye ci suba ga la waaw ndax maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawm al ithnayn bésub lundi mooy bés ba mu juddu moom la dugg Medina moom la mooy bés ba mu dugg Medina tamit bés ba boo xam ne moom la génn àddina mooy bés bi nga xam ne moom la doon woor saa su ne da ko doon woor lundi ak jeudi rawatina tamit lundi bi mu ne ndax dafa bëgg bu ñuy gaaral ay jëfam buur yàlla fekk mu nekk ca jëf yoo yële ñuy gaaral di ko exposer borom bi fekk woor na ci waaye am na beneen dane parce que ci laa juddu muy bés boobu nag ci la génn àddina ca bés boobu nag la saqifatu bani sa'ida xew waaw parce que ba Seydina Siddiq ñëwee eh, jóge as sunx ala farasi ci eh, fasam wi ba agsi eh, dugg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi gis ne xabaar bi noonu la mooy génn na àddina mu fóon ko ne tibta xayan wa mayita inna al mawta alladi katabaha allahu alayka laqad laqad duqtaha ya rasul allah sallallahu alayhi wasallama wax yi mu wax après ci beneen riwaaya bi gis nañ riwaaya seydna Urwa bi bi jaar ci imam ab ibn Lahi'a mu ne ma laysa ma yaquluhu ibn al-Khattab shay'a waaw laysa maa yaquluhu ibnu alxataabi shay'a li libnu alxataab di seydna omar nekk ci jàkka ji di wax naan maamaata rasulullah naan dawal yàlla li faatuwul dafa dem rek alayhi salaatu wassalaam comme ni seydna muusa demee woon li mu ko joxoon rendez-vous quarante guddi dina ñëwaat te bu ñëwee dina dagg dina rey ñi nga xam ne ñoo naan dafa faatu ah mu ne laysa maa yaquluhu ibnu alxataabi shay'a libnu alxataab nekk di wax ne du dara génn wax ak nit ñi delloo siwaat leen euh, loolu bañ de bañ paree mu dem ñu dem ci euh, muhajiruna yi ànd ak moom ñu dem ci néeg sayyidatu Aïsha radiyallahu anha fa koor yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ku mel ni sayyidina Ali ibn Abi Taalib waaye Seydina Zubair beneen riwaaya tamit bu ne Seydina al am na beneen riwaaya bu el imaam Ibn Ishaq rahmatullah imaam Ibn Ishaq eh, na bokkoon na ci Talhatu ibn Ubaydillah tamit foofu la ne woon mooy ak Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Zubair ibn al Awwam ak riwaaya bi ne Seydina kii ci la woon eh, al Abbas mooy ne kon ñoom dañoo demoon fan fi nga xam ne mooy kër Seydina Ali lañ ne woon ci as-Sayyidatu faatimata bint rasuulillahi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi mooy foofu lañ ñëwoon mooy li seydna omar naan wa taxallafa ali ibn abi wa taxallafa alaynaa ali ibn abi taalib wa zubayr ibn al-awwaam al imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi moom nee na eh, ñoom eh, seydna talxa ci la woon ibn ubaydillah radiyallahu taala anhu muy talxatul talxatul xayri waaw talxatul xayri waaw ndax moom dane waxtasala caliyun ibn abi taalib boo demee siratu bne hisham wa zubairu bne alawaam wa talxatu bnu cubaidillahi fi beyti fatima wan xaaza baqiyatu almuhaajirina ila abi bakr waaw kon mooy Euh, loolu léegi nag bañ nee foofu ca la loolu xew ginnaaw mooy ci jour boobu noonu bañ demee nag nekk foofu foofule comme ni ko Seydina Omar leerale ci beneen riwaay bi ci la ne ci la benn waay tool nekk ci gannaaw miir ba di ma woo naan ma ibn al-Khattab ma ne ko waa yow bàyyi ma waa yow lu tax nga may woo eh ñu ngi ci lu am solo ay faale ñun soxlawuñ la bàyyil si woo gi may woo ñu ngi préoccupé yu gën a am solo nga naan danga may woo waa ji nag ne ko ah, waaw baax na ne da nga bañ a ñëw rek laay waa Ansaar daje nañ te buñ dajee la ñuy kii bu kiiwee mën na andi xare mu ne kon ah intaliq bina ya Babakar kon nag Seydina bu Bakar toog amatul waaw ne luy indi division yonent mi alay saa saaf génn àddina tey bu naree indi di bu dara naree indi division kay ñu dem lijjanti lool ba pare loolooy fard gi moo gën a nekk mooy li gën yeey waaw léegi nag ginnaaw loolu liñ euh, gisee loolu lépp gis niñ jaayanteeg Seydina Siddiq radiyallahu anhu gisoon nañu euh, yeneen euh, leeral fausse riwaayaat yi nga xam ne ak yu da'ifa yeeg yi nga xamante ne nii ñooy wax ci wàllu que ne yonent mi alayhi salaam bi muy génn àddina ci Seydina Ali wéeru woon ak loolu lépp di ahadith da'ifa waahiya la ta'ila euh, laha amul dara lu koy soutenir te moom nga xam ne qad tawaatarat inda rawafid rawafid yooyu la ñu yor di ko cëppi-cëppee te waxoon nañ la lan moo tax amul benn ci boobu woo xam ne war nañ cee nekk di ko cëppi-cëppee comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaafis na xajar daal di leerale ak tamit euh, luy wane waxu ñàkk waxu lu lu jaar yoon gi ñuy wax naan yonent bi alayhi salaam dafa euh, defaloon wasiya seydna ali ibn abi taalib gën mooy nekk xalifa moo tax sax sayyidatu Aisha xam nga am na xadiis boo xam ne boo demee ci kitaabul maghazi wala kitaabul maghazi bu al imaam al al al al xaafid na al non al eh, te te te ileeg <laughs> naa ileeg exceptionnel de la ilaha illallah waaw mu way non il est except il est exceptionnel boo seetloo moom non bàyyi moo tax wallahi jaamia jaamia jaamia waaw jaamia la jaamia saxiix bi jaamia la dafa boole lépp <laughs> non non non non gis nga gis nga yii nii mooy gis nga xadiis yi ni ñu wére ni jant njolloor gu ne gu taxaw ah <laughs> <laughs> gis nga ko mais Euh, sauf que xusaas yi mooy li ibn al imaam ibn kii wax rek <laughs> al imaam ibn Kathir ci al Bidaaya wan Nihaaya ko fekk muy wax <laughs> gis naa ko fa muy wax <laughs> di jooytu affaire boobu naan mbir yi de riwaaye yi dañoo leer naañ ñi dëgër nekk ci saxiix yi yii nekk ci musnad imaam Ahmad bi asaaniida saxiixa yu wér di nettali fii au ñu jàpp ci yooyu mais. xam nga rek bakkanu doomu aadama moom walla iyaadu billah te yi koy tànte moo yi gën a fabuleux yi gën a extraordinaire yi nga xam ne boo ko nettalee gaa yi yéemu gën yéemu parce que lu lu wér kese lool kese yéem na nit waaw mais nag xel mu mel noonu mu ne ngay gis alxuraan du ko yéema ah, moom xam nga lu koy yéem ay waxi kan yoo xam ne xamul sax li muy tekki mais daal rëy na na wax yu rëy rek mooy wax yu garaaw yooyu yooyu nag lay jàpp ne fii mu ne nag ñu ngi door a wax lu am solo alors que waxuñu dara waaw <laughs> muy jooytu naan gars dañuy bàyyi riwaayaat yi te xusaas yi bu ñu nee xusaas rek bokk na ci façon xusaas yoo xam ne ñoom tooguñu euh, mooy xusaas euh, bon ci wolof euh, parce que moom la ñenn ñi di woowee gàmmukat waaw. mooy nettalikat yi nettali ay histoire kii mais ci kaw seen nettali teguwul fenn mais loolu tekkiwul na par exemple gàmmukat yi euh, ñoom ñëpp ñoo yem non non non lay suu ñoom ñëpp yemuñu mooy képp koo xamante ne nii yow li ngay nettali amul bopp amul geen amul teguwul ci lu leer parce gis nga ko ci téereb sàngam rek ngay nettali parce que wala sëriñ diw mu ngi ko doon wax rek may wax sans yow nga xam lii fondement am est-ce que dëgër naam dëgërut est-ce que mawdu' la wala da'ifun jiddan la wala lii sax même da'if kese jar nettali ndax am na lu wér lu fi nekk luy wax lu contraire yow yooyu xàmmee woo as-saqima min min as-sahih hmm? li li li li li damm ci lu yu baax eh, li nga xam ne wérut ci luy wér mënoo ko ràññee kooku kooku bu dee moom la mu ñëw jàpp ne mu ngi wax xam-xam di waxi tojaange rek ay mawdu'at ak ay yooyu kese la fi indee ki da'ifaat di ci boyale nopp nit ñi nit ñiy fettasoo ko tëb a foog ne ñoo ngi ci dara alors que newuñ ci dara loolu mooy façon boobu mooy tax ñuy wax sinon bu dee koo xam ne moom euh, lu leer lay wax kooku taxul ñuy wax waaw. waaw ah, xam nga xusaas yi sax du xusaas yi yëpp ay wax ay tojaange non waaw ah, mooy xusaas yi. mais euh, temps yooyu ñoom xusaas lañu leen di woowe kantaa ci wolof yi euh, ñun euh, gis naa ne <laughs> en tout daal <laughs> suñu borom xam-xamu jamono yi ci wolof yi gàmmukat la ñuy woowee gaa yooyu <laughs> waaw ma loolu nag mooy yow tekkiwul ne bon gaa yi lépp loo dégg ci gàmmu dëgërul non non wala wérut wala du noonu déedéet mooy comme que daa bari ñoo xam ne en général fa la ñuy waxe fa la tojaange yi gën a feeñe waaw ak cant yeeg tànt ci suufu tànt yi yàlla na la yàlla nëbb la fay xew lu bari li ci ëpp <laughs> waaw <laughs> du ci ka ci kàddoo ca doxalin gaag <laughs> ak lay xew in najjaaka allahu minha wallahi laqad najjaak ki yu bari <laughs> yi xew bu la ci musalee rek mooy mooy mucc nga <laughs> faqat fusta saway <laughs> waaw ndax yu bari booy du jaar yoon mooy da ngay gis tànt yoon ay mun karaat kese fa xew daanaka te loolu lii may wax mooy li ëpp lii xew waaw lii mooy la généralité sauf que nag mais manoon nag foo foo saa su ne loolooy xew déedéet voilà mooy euh, yooyu lu am solo la waaw al imaamul Buxaari yi kon gis nga moo tax côté bii amoo dara looy soxlaal ab daif plus moom surtout moom surtout sëriñam imaamu Ahmad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi al imaamul Buxaari moo tax euh, solo na mook euh, mbokkam mi al taalibeem bi bokk taalibe la ci moom al imaamu Muslim mooy mbokku taalibeem lañ bari nañ sëriñuñ bokk waaye it imaamul Buxaari sëriñu seydina muslim la al imaamu muslim abul xuseyni mu ngi tamit sunanu annasaa'iyu ak as-sunan al qazwini rahmatullah alayhi foofu <laughs> euh, bu dee imaamul buxaari dane xaddatana abdullah ibnu muhammad mooy al musnidi al jonfi al buxaari mooy mbokkam mi ah mooy ñoo bokk dëkk al Buxaari al Ju'fi al Buxaari voilà ay moom moo siiwe ci al musnidiyu al musnidi Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al Yamaan al al waxoon nañ la ci mbiru al Yamaan al Ju'fi ak maamu imaam al Buxaari mi tax ñu askanale imaam al Buxaari naan ko al Ju'fi al Buxaari kon Abdullah ibn Muhammad almusnidi aljonzi albuxaari moo ma nettali qaala axbarana azhar mu nekk ñu nettali mooy azhar di azhar ibn saad rahmatullah aley abu bakr albahili mawlaahum albasari assamaan rahmatullah aley qaala axbarana ibnu awn mu nekk ko nettali mooy ibnu awn di abdallah ibnu awn ibn artaban almuzaniyu mawlaahum albasari rahmatullahi aleyhi an ibrahima mu jële ci ibrahima ibn yazid ibn qays ibn al-aswad ibn amr ibn rabi'a muy ibrahim ibn yazid hmm? an-Nakha'iyu moom nga waxoon nañ wole fan yee moom lañ naroon a jaawale ibrahim at-Taymi bokkuñu ay mbokk lañu ay xarit lañu woon mooy xamante woon nañu aw an-Nakha'iyu al-Kufiyu an al-Aswad mu jële ci al-Aswad yazid ibn qays mbokkam an-Nakha'iyu al-Kufiyu qaala al aswad muxadram taal ngandum taalibi mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne zukira tudd ca sayyidatu Aisha am ñoo am ñu fa tudd ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama awsa ila Ali gaa yi ñëw ci sayyidatu dafa dégg am ñu ne ñu fa nekk di wax euh, naan fekk dañu ñëwoon néegam ñooñu fa ñëwoon seetsi si ko mooy taalibe yi fu ne lañ doon jóge gis nga al aswad mii ñoom kuufa lañ ne woon mais dañ doon ñëw ma dina nekkoon fa di jàng tamit ci jël di topp xam-xam bi waaw rawatina ba seen sëriñ génne àddina di ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu ah nee na euh, dañu tudd ci sayyidatu Aisha ne am ko wax ne ah nee nañu de yonent bi alayhi salaam dafa dénkaane Seydina Ali ibn Abi Talib pour mu nekk euh, xalifa moom loolu mooy li chiites yi caaxaan yi di wax rek fa qaalat parce que xam nga gars yi mënuñoo wax avant parce que ñu doon wax euh, <laughs> Ghadiruhum seen loolu gis nañ ne taxawut ba xattaa sax ci ñoom mais loolu seen waxu bopp la am na ci ñoom ñoo xam ne dañu ne ñoom reconnaître nañ ne non loolu moom tekkiwul xilaafa fenn bon peut-être nit man ko cee dégg rek mais daraa ci leerul waaw te lool sax wanewu ko léegi nag léegi ñuy utaat beneen léegi nag ñu ne mais yonent wàllu saa am wax na ko laata muy génn àddina moo tax ñuy wax ñuy ñuy e, jafandu ci riwaayaat yu da'ifa yi fa yi ñu gisoon naan e, bi muy génn àddina ci moom la newoon nag ci moom lu wéeru woo nag yooyu e, am nag ñu tudd lu mel noon ne dafa ko defal wasiya Sayyidatu Aisha ne Euh, man mu ne kan moo wax lool man qaalahu kan moo wax loolu hmm? ah man de bu dee ki wax loolu man de gis naa yonent laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu laqad ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa inni la mus niidatuhu ila sadri fa daa bi tosti fan xanasa hmm? fa maata fa ma sha'artu ka fa fa kayfa awsaa ilaa Ali sayyidatu Aisha ne ma kan moo wax loo kan moo ne yeneen timale saa saam dafa defal wasiya sayyidina Ali <laughs> xam naa da ko doon dóor a dégg <laughs> gaa yi ñu ngi ko doon ruuma daat nga naan moo tax waxi caaxaan yi ngay dégg fii bul foog ne léegi la xew de daa gina tasaaroo léegi mais booba la woon déggoo manaan la Mawlaana Ibnu comme ni ne ci muqaddimatu Sahih Imaam Muslim <laughs> rahmatullah alayhi mu cim ñoom ñaa xoolal xam-xam bu mag bi fekk siit yi lay wax xoolal xam-xam bu rëy bi nga xam ne moom lañ def ba ñàkk ko rek bu Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw moo tax xam-xam Seydina Ali ibn Abi Taalib moom waa ahlul bayt nga koy fekk ah, wa baytu ahlil Mustafa Jaafar an abaihi in anhu raawin lam yahim <laughs> li al imaam as-Suyuti <laughs> wa baytu ahlil Mustafa Jaafar mu ne càllaley waa kër yenent bi nga xam ne moom la suñu boroom daldi tànn belli ko tànn ko boo leen bëggee am sallallahu alayhi wa sallam jaafar al imaamu jaafar as-saadiq an abaihi mu jële ci baayam yi ñoom muhammadul baqir ak baayam yi après euh, zeynul abidin mu dem voilà gis nga loolu noonu yooyu yooyu yooyoo baaxa ah, en dehors saa yi yii nii hmm? ja mu jaar ci imaam jaafar yoboo loo dégg ñu naan lii yoboo nga teg fële ak ñoom Seydina Muhammad ibn al-Hanafi ak yooyu budul loolu moom bi yoboo nga exclure waaw radiyallahu an ahli bayti rasulillahi salawatullahi wasalaamu alayhi bu dee ne amul raawi ka jële ci Seydina Jaafar wala ka jële ci ñoom nekkul koo xam ne ku doya la ku ku la ñoom la ak ak taalibe Mawlaana Ibn Mas'ud yi parce que xam nga euh, imaam Ibn Mas'ud ba mu fay nekk Seydina Ali newul loon foofu Kuufa parce que Seydina Mawlaana Ibn moo fa jiit moom moo fa newoon jamono Seydina Omar ibn al-Khattab ba muy yónnee gaa yi te Seydina Omar sax moom doonuloon bëgg saxaaba yu mag yi di dem waaye surtout jamonoy Seydina Ousmane ci la saxaaba yu mag yi euh, Mawlaana Ibn Mas'ud dafa newoon Kuufa waaw gisoo ni mu génne àddina dem dafa jóge Kuufa ñëwoon xaw ma aj ga après jaar Medina. ba mu ñëwee ba riwaaye bu doon wax ne ci la rombe néewu Seydina Abu Dhar ah te Rabada convoi ñu jógoon Kuufa ñëwoon fekk Mawlaana Ibn Mas'ud bokkoon ci di nettali noonu naan ba di fàtta di jooy am ku ne ba ne ba fas yi naroon a jéggi néew bi convoi bi mais yàlla mais euh, fekk mu xawoon lëndëm fekk benn jigéen ak benn jaam ñu ne kii mooy euh, néewu abu dar saaxibu rasulillah kii néewu abu la radiyallahu anhu di saxaabaay ànd doow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw moo waxoon moo dénkaane woon ne nañ ko waajal teg ko ci yoon wi convoi jullit bu njëkk jàll rek ñu toppatoo ko ñoom nañ ko toppatoo jullee ko def ko lépp ndeke mawlaanam nu Mas'ud la mu daldi jooy jooy yu metti sax ñu ne ah sëriñ bi moom lu muy jooy nii mu ne laqad sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxatina dëgg ne waxoon na te lii la 32 la woon après bi mu demee la génn àdduna ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu àggee Medina après bon euh, léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxatina dëgg ñu ne ko ci lan mu ne ndax waxoon na hada Abu Dhar mooy Tabuk gëm gisoon nañu waaye boobu wa fii sanadihi yi ah sanad bi am nag faiblesse gu ci ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee bokkoon mu xam gisoon nañ Seydina Abu dafa daf bokkoon ñu dox ñëw Tabuk ndax gëléemam nga ba mu ko naree tardeel da ko faa bàyyi jël ab ëmbam bi mu yóbboon provision am téye ko dox ba Tabuk léegi bi ko yonent bi aleyhi salaatu salaam séenee fële si wet bu sori di ñëw mu ne kun Aba nekkal kun aba yow mala di ñëw kun Aba Zar nekkal Aba Zar nee na waa ji di jege saxaaba yi jóg di ko jege di ko xool ba mu ñëw ñu ne wallaahi yaa rasulallah innahu la abu dhar ne alayhi salaatu salaam abu dhar la de wax dëgg mu ne kun abu dhar ba pare ne hada abu dhar kii mooy abu dhar de mu ngi ñëw waaw yati waxiida mu ngi nee di ñëw moom kese wa waxiida buy faatu moom dong ngay faatu wa yub'athu waxiida buñ koy dekkil moom kese la ñuy dekkil <laughs> waaw mooy fii rabada gii mu mu génn àddina nga xam ne nekku fi kenn lu dul akub jaamam ak soxnaam loolu mooy vraiment il ko seul waaw <laughs> voilà mooy ñoom ñoo fa ji mooy mawlaanam nu Mas'ud ba mu fay ne léegi nag taalibeem yi parce que Seydina Ali ibn Abi Talib kañ la fa dem bi mu nee xalifa l'an 35 ginnaaw bi ñu faatee Seydina Ousmane def ko xalifa moom ci la fa jóge dem dem Kuufa léegi nag taalibe mawlaanam nu Mas'ud ya fa ne ñoom it bokk nañ ci ñi téye euh, xam-xamam sinon bu dul ñooñu caaxaankat yi mooy ñu la limal waa ahlu bayt taalibe imam ibn Mas'ud yeeg yooyu caaxaankat yee nekk di wax lu leen neex waaw léegi nag c'est mooy loolu dafa yàgg pour wan la ne affaire bi dafa yàgg ah. wax naa la Seydina yi ci boppam am na ñoo xam ne da leen doon faat moom am na ñoo xam ci siit yi da leen a masoon da doon faat da leen a doon taal sax ba kii ne ko Ibn Abbas ne ko ah non non non ñii nag waroo leen a lakk quoi parce que yonent mi alayhi salaam doon na wax ne kenn amul droit di di di mbugale ci lakk ku dul borom bi waaw parce que mooy gars yi ñi ci gin ñooñu nag moo ñooñu nag ñoo ginoon a départ mais nag am na ñu leen jege léegi waaw am na ci jiit yi ñu leen jege parce que ñooñu dañ doon wax ne moom moom dañu leen banaan yàlla la mu ne xaaral nag gaa yi tàllu leen. ba Mawlaana Ibn Abbaas ne ko ah waroo woon a def lii nag mooy maroon nga ne waaw moom nga mbugale leen leneen mais lakk moom mais c'était pour que euh, yow ñii dañoo rep la <laughs> <laughs> léegi nag mooy pour wan la ne affaire wax yooyu dafa yàgg am <laughs> te Seydina Ali ci boppam nee na man a ah, man deenante ma saa saa wa wa bum na Abdillah Aswa'i Abu fa radiyallahu anhu nee na man de laaj naa ko ne ko mais yow hmm. <laughs> laaj naa amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib ne ko mais yonent mi alayhi salaam daa am lu la beral wala yéen lu mu leen xamal wala lu mu leen beral loo xam ne exclusive mu ne wallaahi loolu amul mu ne maa ngi wàcc yàlla ne loolu amul lu dul li nekk si sama saxiifa gii waaw sama këy gii nga xam ne moo nekk sama catu jaasi ji ma ma def ko ci sama jaasi jii lëmës ko lii kese la di wax ci diyaat yeeg ak bom ci boo xam ne sax mu ngi ci saxiix buy wax naan affaire ay comme li xadiisu Amr ibn Xaarija bi doon wax radiyallahu anhu ay man iddaa ila gayri abi awin tama ila gayri mawali fa alayhi laanatullah wal malaayika wan naas ajmain même loolu noonu lu mel noonu mu nga ca woon waaw mu waat ne lii laa yor <laughs> lii de laa yor la ma yonent lii laa jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu waxoon naa la ne gis nga ni ñeneen am na saxaaba yu bari yoo xam ne jëlee nañ lool ci yonent mi alayhi salaam waaw kon nag gaa yi moo doon dañu yàgg wax lu leen ne moom ci boppam nee woon na man daal waxuñu ma bu nee woon na Seydina Abbaas bu ñu demee laaj ko yonent mi alayhi salaam naan ko kan mooy nekk xalifa sa ginnaaw bu mais al Abbaas bu ñu demee mu ne ñu noonu nag ñeneen la mais gis nga bu ko waxee mais ñun moom nit ñi duñu ko mas a jox te man sax di ko man Ali du ma dem di ko laaj waaw léegi nag gaa yi nag xam nga rek gaa yi nag ne nag malgré tout quand même Seydina Ali yonent mi alayhi salaam defal na ko lool Seyda ñu wax ko ci Sayyidatu Aïsha mu ne kan moo wax loolu mu ne man di gis naa yonent mi alayhi salaam bi muy génn àddina te ci sama dënn la la laa ko wéeroon waaw mu laaj benn ndab biñ ko ñu indil ko ñu indil ko mooy ndab bi ne woon foofu ah après euh, quelque kii mu faatu mu faatu fa ma sha'artu ah man de yëguma kayfa fa kayfa ana kon nag naka awsa ila ali naka la euh, euh, defe benn wasiya sayyidina ali ba ne mooy nekk am na ci riwaaya al abu bakr rahmatullah alayhi dane dane li aisha dañoo sayyidatu aisha innahum yaz'umuna annahu awsa ila ali <laughs> fa qaalat wa mata awsa ah <laughs> nee dañu ñëw ne ko ah de Aïcha am na ñuy wax ne yeneen ci wàllu saar-saar dafa dafa doon kii Seydina Ali ah euh, bon testament ah ki ne moom moo fi ne après mooma ah. mu ne wa mata awsa ilayhi lool kañ la ko def te gis naa ko mu wax li mu wax ni li <laughs> mu génnaat dina te boobu ba muy génnaat dina moom rek ka fa newoon kat <laughs> kon gaa yi ñoom <laughs> ñoom nan lañ xame fii loo xam ne man mi fi newoon xaw ma ko te mam fa ne masuwaa jóge <laughs> ah, loolu waxi caaxaan la léegi tey <laughs> ay ça ça donne vraiment dalay reetaan lool c'est c'est vraiment ridicule ba nga xam ne léegi ñu continuer léegi nag euh, kon ginnaaw biñ gisee yooyu yëpp taxawaatoon nañ ci surtout côté boobu parce que euh, <laughs> gars yi moom yooyu lañuy yor di ko bomb bopp mbopp nit ñi nopp nit ñi te bu dee xamuñu mën nañ leen a xëcc ci seen caaxaan yooyu ñu nekk nga xam ne la chey adul tous ay waxi neen la léegi nag tey ñu waroon a continuer gis nag euh, ginnaaw lii lépp mu dese ñu benn partie kese mooy naka lañ sange yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñan ñoo ko sang ak fan lañ nañ lañ ko denc ak kafanam mooy nan lañ ko yére yiñ ko solal ba nuñ koy denc ak après jullee bi nu ñu ko jullee bu ko paree bu ko defee nag ñu jeexal complètement walillahi alhamdu wal minna insha allah kon tey ñu continuer kon nag tey ñu ngi ci léegi Eh, yonent bi aleyhi salaatu nan lañu ko waajale loolu al imaamu buni isxaaqa raxmatullaahi aleyhi daal dina koy tudd boo demee ci siiratu ibn Hishaam andina ko fa moom al imaam Muhammad ibn Isxaaq ci sanad boo xam ne bu wér la waqad waqad ci yoonu imaam ibn Isaaq al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi ak sëriñam di al imaamu Ahmad ibnu ibnu Hanbal boo demee Sunan ibnu Maaja am na lu niroog lii lu xane al imaam ibn Isaaq nii la ubbee imaam ibn Isaaq avant muy ñëw ci xadiis bi xam nga moom day ñëw wax imaam ibn Isaaq mu ne di après nañ ñëw ci këfin yi ci affaire yi inshaa Allah mu ne fa lamma buyi'a abu bakrin radiyallahu taala anhu aqbala nnaasu ala jahaazi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma thulathaa'i yawma thulathaa'i mu ne moom al imaam ibnu isxaaq rahmatullah alayhi ibn yasaar almuttalibi rahmatullah alayhi mu ne lamma buuya abu bakrin mooy bi nga xam ne nag ci lañ pare ci jaayanteeg seydina abu bakar biñ jaayanteeg moom ba pare ba jaayanteeg moom léegi nag nit ñi nag daal di jublu aqbala naas nit ñi nag daal di dëgmal nag waaw ci ala jahazi rasulillah ci toppatoo nag li nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ngir jébbal ko boroomam tabaaraka wa taala mu ne moom alimaam ibn Isxaaq après dina wax ñan la nañ ñëw ci xadiis bi mu ne mu fa xaddasani nettali na ma Yaxya ibn Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr lii la wax kii wax nañ la na al imaam abu daawuda as-sijistaani rahmatullah alayhi ak sëriñu al imaam ak al imaam ibnu maaja kon al imaam ibnu isaaq mu ne haddathana haddath mu ne haddathani nettali na ma yahya ibnu abbaad di yahya ibnu abbaad kan moo yahya ibnu abbaad muy Yahya ibn Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwam al-Qurashi al-Asadi mawla al-Asadi al-Hijazi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddath an abiihi mu jële ci baayam wax nañ ko Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr ne woon Abbad ah moom doomu kan la Yahya moo ko nettali di doo kon ab baayam Yahya ibn Abbad di baayam kon mooy Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr nekkoon sët doomu Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' al-qurashi al-asadi al-hijazi al kon mu ne qaala mu ne sami'tu Aïshata dégg la ci moom Abbaad ah mi maamam la que Abdallah ibn Zubayr sayyidatu la ci moom tante la ci moom sœur petite sœuru yaayam la di Asma bint Abi Abdal mii nag Abdallah ibn Zubayr kon mu ne sami'tu siddiqatu bint Siddiq ibn Abi Quhaafata radiyallahu anha anil jamii mu ne lamma araadu ghasla nabi sallallahu alayhi wa du ghusla de waaw xas la mooy sang waaw xuslu mooy ak sang mooy buñ nee xuslul janaaba wala xuslul janaaba waaw sangu set mais xasl mooy lu ñuy raxas voilà mooy sang bu ñuy sang waaw kon xasiil ka ñu xam ne dañ koo sang kon mu ne lan ma arodo ba nga xam ne lañu namm daal di jublu nag ginnaaw kon biñ jaayanteeg Seydina Siddiq ba pare ba régler loolu nag ñu war a nag toppatoo nag ci léegi kan mooy toppatoo koor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah mu ne Sayyidatu Aïsha nee na radiyallahu anha ba ñu nammee def loolu qaalu wallahi ma nadri anujarridu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam min thiyaabihi kama nujarridu mawtaana am nughassiluhu wa alayhi thiyaabu alayhi salaatu wassalaam nee na bi nga xam ne ña ko doon sang dina après imaam ibn Isaaq waxoon lu jiitu lool man maa préféré ñëw ci xadiis bi direct après dañ ñëw ci ñan ñoo ko doon sang te tamit dina ci wane loolu sax wanewul mais day dina leeral rek parce que euh, riwaaya bi ñu gisoon bi weesu ci riwaayaat yu da'if imaam al-Hafiz ibn doon wax ne moom la fii di yor tamaan ci la ñuy cëppi-cëppee bi doon wax ne euh, Ibn Abbas dane bon baayam <laughs> alors c'est invraisemblable al Abbas ibn Abdul Muttalib diñ naan ko kaay ñuy sang yonent bi alei satu salaam kii wal moom mu bañ ne moom ñu ñëw ko quoi <laughs> moom bu du ci bokk <laughs> dane la woon dañ xaar rek bañ àgg ci sang gi est-ce que moom ci la woon walla bokku ci woon al Abbas ibn Abdul Muttalib moos dinañ ko kay bokk ñu sang yonent bi alei satu salaam mu ne maa bañ xoolal ma wax caaxaan yooyu rek léegi kon mu ne li nga xam ne ci la ñu bëgg ci la ñuy sang yonent bi alayhi salaam ñu ne nag ah ñu ne wallaahi ñun de xamu ñoo ngi wàcc yàlla maa nadri xamuñ anu jaridu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam min siyaabi mais yonent bi alayhi salaam dañuy dindi yéreem yi pour sang ko. kamaanu jaridu mawtaana comme ni nga xam ne suñu kenn ci ñun bu faatoo ak tamit ni nga xam ne moom noonu la ñu jàngale woon ñuy sang néew. mais noonu lañ koy def aw nuxassilahu wala aw nuxassiluhu wala boog dañu koy sang ci kaw noonu wa alayhi thiyaabuhu ci kaw yéreem yi mooy duñ ko dañuy sotti ndox mi ci kaw yére yi di ah, di ko sang noonu sans pour autant ñu ñu summil ko yére yi mu ne fa lam maxtalafu bi nga xam ne nag ci lañu wute ci affaire bi waaw mooy ah, dañoo wuute nag ñu ngi naan ah kii nañuy naan waaye non si si noonu la ñuy def kay ñeneen ñi ne ah déedéet bi ñu wutee loolu mooy ixtilaaf gi mooy ñaari ab yi rek a fi mën a am ñenn ñi naan waaw parce que loolu lañu mooy loolu lañ mas a xamaa te loolu lañ doon def te lool ba moom lool jàngal gi ñu jàngal sang néew ñun xamuñu mooy ñoon lañ ko doon defee waaw ñëwee ñeneen ñu ne déedéet déedéet am na riwaayaat yu da'ifa yoo xam ne ñëw na yu yu naan bon euh, kii Seydina Abbas moo leen ne déedéet bi ñu kiiwee moo leen ne non non ci kaw noonu lañ koy sank waaye lii mooy li dëgër du Seydina Abbas moo ko wax wala bu ko waxee mooy daa répété li lii lii lii di xew déglul wal xadiisu saxiix mu ne xoolal <laughs> nee na bi ñu nekkee fa lamma ixtalafu alqa allahu alayhim an-nawma hatta ma minhum rajulun illa fi sadrihi waaw mu ne eh, amul buur yàlla biñ di eh, nekk ci wuute boobu buur yàlla daal di leen sànni ay nelaw waaw ñu commencé ñi mooy ña ko doon sang dinañ la wax ñan la après ñoom ñépp lañu jekki daal ku nekk fa nga fa nga taxawoon dangaa jekki rek toog ñépp dina la <laughs> waaw xatta mba ma minhum rajulun illa wa zaqanuhu fi sadri waaw lu dul ne koo gis ci ñoom ku nekk hein mooy nelaw naa nelaw a nelaw ba gis nga baat bi mu ngi ko sëgg ci dënn bi <laughs> mooy nit ku nelaw vraiment nelaw dëgg-dëgg ba ba ba bant ba ba baat bi yooru mais ci kanam penché wu ci kanam mu teg ko ci dënn bi di nelaw nelaw yu metti nee na ñoom ñépp noonu lañ doon nelaw waaw hatta ma minhum rajulun illa wa daqanuhu fi sadri waaw nee na biñ nee noonu rek ne la wan summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bayt laa yadruuna man hu nee na ñu da ñoom daal dañu nelaw daanaka fi ñuy yeewee baat bee leen yee ñu jekki dégg benn voix boo xam ne nag xamuñu kan la laa yadruuna man huwa xamuñu kan la waaw xamuñu kan moo wax wax ji baat bi ne an irsilu nabiyya sallallahu wa sallam wa baat bi daal lii la wax kàddu gi dégg te xamuñu kan la mooy ab haatif la <laughs> loolu mooy haatif haatif mooy kuy wax ak yow te doo ko gis ah kii moom haatif rabbaani dëgg la moom bii moom mooy haatif rabbaani moom waaw <laughs> waaw am na beneen riwaaya bu bu fa boo xam ne wirul boo xam ne daa am ku njëkk a wax benn baat bu ne euh, mooy da di dindi yére yi ngeen sangu ko léegi laata ñuy def ñu nelaw am beneen baat bu ñëw ne déedéedéet sangu leen ko ci kaw yére mais loolu lépp dëgërul lii ñu lay wax nii moo dëgër c'est ça boo gisee ñu lay naan riwaaya bu fa mooy maa gën a xam ne baaxuñu mais c'est pour les souligner pour boo ko déggee ci euh, li gars yi <laughs> ci xosaas wala ci yooyu nga xam ne bon lii moom dëgërul quoi mooy gàmmukat yi bu ñu fi nee di wax yooyu pour wane bon lu émotionnel déedéet li wér mooy lii quoi jarul yéen yi waxal li wér li wér doy na waaw wallahi euh, lanaa fii ma sax kifaaya doy nañu sëkk li wér doy nañu soxlawuñu di ut yoo xamante ne nii dëgërul amul dara lu koy téye ay bay riwaayaat da'ifa ki baatila waaw nee na summa kon waa ji ne anirsilu nabiyya ba kàddu gi daal da ne sang leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa aleyhi siyaabu ak ay yéreem mooy mooy ngeen bàyyi ko ay yéreem ngeen sang ko ci kaw noonu waaw xamuñu kan la waaw moo tax biñ koy sang noonu lañ ko sange léegi nag mu ne fa qaamu ila rasulillahi sallallahu alayhi léegi nag ñu jóg ngir dem ci eh, ñëw sangu ko fa ghassaluhu wa alayhi qamiisuhu ñu daal di koy sang dañuy sotti ndox mi aji kiy bomb imaam ibn isxaaq dina ko wax ibn isxaaq dina ko wax léegi ci xadiisam boo xam ne eh, sanaduhu eh, mursalun xasan la waaw mursalun saxiix sax mursalun saxiix la waaw ndax benn imaamam bi moom dëgërul benn sëriñam bi mais beneen keneen ki dëgër na Abdullah ibn Abi Bakr rahmatullahi alayhi kooku dëgër na waaw léegi Xuseyn euh, euh, ibn Abdillah keneen ki nag moom mooy da'if waaw mais dina ñëw ci loolu léegi mu ne kon ñu sang ko wa alayhi qamiso fekk biñ koy sang mu ngi yoroon li nga xam mooy dindiwuñ yére yi mu ne yasubbuuna al-maa'a fawqa al-qamiisi dañuy sotti ndox mi ci kaw yére bi mooy yére bi mu soloon wa yadlukuunahu bil-qamiisi ay aydiihim mooy ñuy sang ñuy bomb bu ñuy bomb dañuy ci kaw yére bi lañuy teg la kaw bomb teg loxoom di raay di di sang noonu sans mu teg loxoom direct ci suufu yére bi déedéet ci kaw yére bi voilà léegi euh, loolu euh, mooy euh, xoola imaam ahmad rahmatullah alayhi dane fa riwaayam dane fa saaru ilayhi bi biñ déggee wax jooju nag ñu daal di jóg ngir dem sang ko fa ah, ñu daal di sang fa gassaluuhu fa gassalu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi qamisihi yufaadu alayhi almaa almaa'u yufaadu alayhi almaa'u wa sidru wa yudallaku rijaalu bil qamis voilà voilà imaam alxaakim daal na koy solo xadiis bi waaw al Naysaabuuri ak al imaam ibnu Hibbaana rahmatullah alal jamii mooy ñuy sotti ndox ak ndox mu ndox ak li nga xam ne mooy asidr mooy déem kiiwu déem yi ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy bomb ci kaw noonu ci kaw yére bi léegi nag euh, nañ nañ jeexal euh, li euh, Sayyidatu Aïsha di wax ba pare mu ne waqaa e, mu ne wa kaanat aïshatu taqul mu ne sayyidatu aïsha doon wax ne radiyallahu anha law istaqbaltu min amri mastadbart maa gassalahu illa nisaa'u waaw mu ne sayyidatu aïsha après lool mooy bien après lool ba mu koy nettali ba e, abbaad mii di ko dégg dégg mu ne doo wax ne law istaqbaltu min amri mastadbart maa ghassalahu illa nisaa'uhu lool expression bu mel nii kan moo ko doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam ci aj gi gisoon nañu ko bi mu ne gars yi ku fi def ku fi yéene woon aj soppil aj gi dimbil sa aj gi nga def ko umra gars yi ne eh, yonent bi alayhi salaatu salaam mais dañuy dem mi na suñu masakir yi taq euh, maniyu suñu pëy yi taq maniyu mooy dañuy naka lañuy mu ne mu ne leen def leen lool la istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya wala ja'altu wa umra waaw <laughs> mu ne leen def leen li ma leen wax parce que bu doon bu démb bu doon tey waaw moom la wolof naan rek expression boobu waxoon naa la ah, mooy bu démb doon tey konoonte kon doonuma woon conduire si sama hadaaya yi ma indi war koo rendi fii gàtt yi ma fi indi gëléem yi bokk yi ma indi war koo loj fii ci kaaba gi te tamit doon naa soppi sama yéene bu ma yéene woon aj naa ko def umra léegi euh, mooy expression boobu la sayyidatu Aïsha wax ne mu ne kon wa kaanat Aïshatu radiyallahu mu ne bu démb doon tay de waaw mooy bu démb doon tey mooy ba loolu di xew ñun ñépp d'accordoon ne na ko ñii nii sang ñii di ko sang nañ ko sang waaye bu démb doon tey li mooy li ma feeñaat li ma gis après comme instant bii xam nga mbir dina xew nga ne man de loolu de nelu noonu la nii lañ doxale woon jamono jooju mais de loolu bu doon tey duma ma doxalewaat noonu comme loolu la rek waaw tekkiwul ne man nañu doxale woon jamono jooju dama cay àndul woon non àndoon naa ci ka nii lañ ko doon def mais gis naa ne bon tey bu doon tey moom bu bu doon tey moom neneen lañuy doxale mun a doon wax naan la istaqbaltu min amri mastadbart bu doon bu doon tey kon maa xassalahu yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ko sang illaa nisaa'uhu la dul soxnaam yi waaw loolu nag amaana sayyidatu Aisha dafa fàttaliku li nga xam ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon mooy te gisoon nañ ko keroog bi muy bi muy bi muy door a euh, feebar naan ko mais maa darruki law mutti qabli fa ghassaltuki wa kafantuki thumma sallaytu alayki wa dafantuki <laughs> lam waxoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi muy door a feebar moom mu naan boppam day metti mu ne ko man kay la sama bopp yi metti waara saa kay xanaa man maa ko war a wax naan ko mais lool sax bu xewoon Aisha gis nga boo faatu woon sax mu fekk may dund man xam nga nu may def ah hé mais maa daro ki balooy am doo am problème law mutti boo faatoon avant man man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa man maa lay sangal sama bopp wa kafantuki dinaa la defal kafan mooy utal la càngaay summa ginnaaw gi sallaytu alayki ma jullee la wa dafantuki ma daal di lay eh, ma daal di lay denc bam naan ko yow moom gisuma lu dul ne dafa mel ni yow da ngaa bëgg ma dee quoi yow yeneen bi saa sallam yow dafa mel ni innaka aradta mawti quoi <laughs> yow dangaa dafa mel ni dangaa bëgg mu njëkk laa faatu <laughs> yooyu yooyu boo ko waxee faam yi saay yëpp <laughs> tam ñu ne ah nga póoj waaw nga póoj nga póoj nga póoj gi wax ah ba geetu geenu mbaam bàccuma la nga póoj waaye juróom ñaari lexlaas faxas nopp yi Sayyiduna Janama yow dafa mel ni yow daa mel ni yow yonent wala saab saab yow turiidu at turiidu mawti mooy <laughs> ko de mooy mu ne mooy afa peut-être que la loolu la fàttaliku ne mais yonent wala saab saab waxoon na kon kay loolu day wane ne man kon ñun ñun soxnaa mi ñu sangoon ko amaana loolu it lu baax la doon doon mais tekkiwul ne ñun ñu sangu ko mooy gën déedéet parce que yonent bale saa saam suñu boroom li ko lii gën la ko tànnal ba pare mooy ñii ko sang ak ña ko denc ëskay ñooñu mooy ñooñoo ko waroon la mooy mbiram yi la ci gën a la la gën a mat la ko borom bi tànnal ci lépp mooy ñii ko sang ëskay ñoom te nii la waroon a demee te noonu la ko buur yàlla tege mais sauf que c'est pour juste Sayyidatu Aïcha day wan ne loolu mooy ne euh, bu doon tey ñoom amaana ñoom ñu sang ko ndax loolu it mën naa nekk comme ni dale ne nekk waaye si newul ci ne li gën mooy li kële li nga xam ne mooy kene euh, euh, ñee sang ko ñu ko sang dinañ loo wax léegi insha allahu taala waaw xam nga xam nga lii masala bi masoon nañ ko wax est-ce que couple mooy ñaar ñuy sëy mën nañu sang bu kenn ki gaañoo keneen ki mën na koo sang lool gisoon nañu ko si waxoon nañ ko affaire janaayis nga naan <laughs> waxoon nañu ko yow kay fii mu ne neel da koo fàtte kese <laughs> waaw waxoon naa leen daa mel ni réew mi fàttee fi dim siiw waxal lool rek waaye nag gisoon nañu ko ah <laughs> entre waa jumhur ak xanafiya yi ah parce que xanafiya yi rahmatullah alayhim dañu jàpp ne ñoom bu bu bu kenn ki faatoo rek mooy lien ba surtout ndaw si ah non lien bi day dagg alors que waa jumhur dañ ne mukk waaw xam nga boobu bañ la koy wax waxoon nañ la ne surtout que ne euh, kii euh, li koy gën a wane mooy Seydina Siddiq bi ñu génnee àddina soxnaa ma ko sang waaw sayyidatu asma bintu umays eh, juróom mooy ki ko juróoloon sayyidina muhammad ibn abu bakr abu bakr mi juddu woon ci aj gi ci yoon bi dal xulayfa moom asma bintu umays boobu te après say te nekkoon soxnaay bu njëkk bu sayyidina jaafar ibn abi taalib denc ko bi sayyidina siddiq génne àddina sayyidina ali ibn abi taalib denc ko asma boobu noonu bintu umays gis nañ keroog moo nettali mbokk sayyidatu maymuna ñoo bokk yaay Euh, moom euh, nee na euh, xam nga moom moo sang Seydina Siddiq moo sang boroom këram waaw <laughs> te jigéen la loolu bokk na waa doon la te bañ ba mu paree dafa laaj saxaaba yi radiyallahu anhu fekk mu doon waaw mu seet seddoon te sanguwul set wax ko ci kaw te bu doon ne loolu premièrement loolu man da nekk dañ naan ko eh, eh, eh, non yow mais retire-toi Asma Seydina Omar na ko ne eh, Asma loolu man da nekk ah Seydina Ali ibn Abi Talib na ko non non non eh, Asma Asma non non c'est impossible ça ah. ne mooy dinañ ne ko ah, ñoom ñooñ dinañ ne ko yaa Asma eh, déedéet loolu man da nekk le fait que mën naa nekk nag <laughs> loolu moom mu defoon ko. ci loolu moo tax ku mel ni ñoom al imaam Ibn Hazm moom yu mel noonu danaan loolu ijmaa la <laughs> waaw du ijmaa la kay saxaaba yee ngi nii ñu wax moo fi taxaw ne doono waaw ijmaa te boobu sax lañuy ñuy moo moom moo loolu la ci ijmaa ñun zahiri yi waaw kon mooy euh, kon loolu law istaqbaltu min amri mastakbartu ma ghasalahu illa nisaa'u waaw léegi euh, xoolal léegi nag euh, kon lii mooy xadiisu al imaamu ibnu Isxaaq raxmatullaahi alayhi imaam Abu Daawud moo ko ñun imaam Abu Daawud bi noonu tamit la demee mooy ci yoonu al imaam Muhammad ibnu Isxaaq mii la jóge léegi ñan ñoo ko sang imaam ibn Isxaaq mu ne fa xaddatani Abdullah ibn Abi Bakr mu ne fa xaddatani nettali na ma Abdullah non waaw abd fa xaddatani Abdullah ibn Abi Bakr si si si waaw fa xaddatani nettali na ma Abdullah ibn Abi Bakr wa Husayn ibn Abdillah Abdullah ibn Abi Bakr moom dañ ko yàgg gis ci moo sëriñ imaam ibn Isxaaq bu mag boobu ah Euh, wa Husayn ibn Abdillah Husayn ibn nag moom mooy da'if bi wa min asxaabina ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ci suñu boroom xam-xam yi ci sama ànd ci ñi nga xam mu ne asxaabina mooy boroom xam-xam yi anna aliyan lii lañ la naan euh, gis nga sanad bi hein gis nga sanad bi yaa ngaa dégg gis nga sanad bi ni mel mooy euh, Euh, sëriñam bi même bu dee dëgër na Abu Bakr ibn Abi Bakr na Abdallah ibn Abi Abi Bakr mooy lan doonu Abdallah ibn Abi Bakr ah rahmatullah alayhi même bu dee ne dëgër na waaye mooy mursal la mooy ne tuddul ci intermédiaire kan la ko jële hmm? tudd ko kanta Husayn ibn Abdillah moom da'if la moo tax moom daanaka du moom lañ ko kiiwee waaw moom lañ ko kiiwee waaye eh, eh, xadiis bi tamit eh, kii al imaam ibnu maaja rahmatullah alayhi soloona lu mel nii imaam imaam ibnu saadi soloona ko boo demee ci taarixu tabari yi di nga ko fekk mais Euh, imaam kii imaam Ibnu Maaja euh, euh, càllaleem bi wala dinañ ci ñëw aywa xaaral nañ xool li al imaam Ibnu Isxaaq wax nañ xool li al imaam Ibnu Isxaaq daal di wax al imaam Ibnu Isxaaq waaw al imaam ibn Isaaq kon mu ne fa nettali na ma wa haddathanii Yahyaa ibn Abdillah pour wax ñan ñoo ko sang wa ak nan lañ ko sange wa haddathanii Yahyaa ibn Abdillah mu ne nettali na eh, eh, eh, ma Abu Bakr lu tax man ma di wax nii ah wa haddathanii nettali na ma Abu Bakr ibn Abu Bakr ibn Abdullah ibn Abi wa haddathani mu ne nettali na fa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr wa Husayn ibn Abdillah mu ne Abdullah ibn Abi Bakr moo ko nettali Husayn wa ghayruhumaa min ashaabina anna Ali ibn Abi Taalib Seydina Ali ibn Abi Taalib jàppal kenn ngoo Asadullah al-Ghalib Abu Turab Abul Hasan wal Husayn radiyallahu ta'ala anil jamii' aja jàppal Seydina Ali ibn Abi Taalib wal Abbaas ibn Abdul Muttalib ak Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib lii lu mu dal fële en plus mooy càllale bële sax daa baaxul woon mooy bi jaaram ci imaam al-Waaqidi rek ne Seydina Abbas Ibn Abbas nee na sama baay dañ koo kii mu bañ waaw <laughs> mooy bon Seydina euh, Ibn Abbas dana saa bi muy génn àddina ci dënnu Seydina Ali la wéeru woon am ku ne ko ah non non Urwa nag nettali noo jële ci Seydina Aysa lu wuteeg loolu mu ne mu mu mu répété waat li wax nee na Mawlaana Ibn Abbas ba pare ne. en plus ña ko sang mooy euh, Seydina Ali sama baay dafa bañ abaa ab yi waaw sama baay moom bañ ko ne kaay sang dafa bañ waaw dana sangul dara <laughs> al iyaadu billah hada kadib loolu ay kàcc la xam nga <laughs> wa mu ne kon ñii ñoo ko sang anna Ali ibn Abi Talib Seydina Ali ibn Abi Talib wal abbas ibn abdul muttalib seydina al abbas ibn abdul muttalib wal fadl ibn abbas al fadl ibn abbas gis nga ñi ñépp min ahli bayti rasulillah al fadl ibn abbas xoola seydina ali ibn abi talib ibn abdul muttalib al abbas ibn abdul muttalib al fadl ibn abbas ibn abdul muttalib moom mooy doomu al abbas mi taxaw al al fadl ak qusam ibn al abbas qusam di di di di doom tamit di doomi al abbas wa Usaama ibn Zayd Usaama ah, ibn Zayd waaw mi yonent ma lay saar moom baayam mawla moom min min mawaalina moom la yonent ma lay saar saam adopté woon baayam moom Usaama ci waa lu ñoom mooy ci mawla rasulillah moom mawla rasulillah la sallallahu alayhi wa sallam Usaama al-Hibb ibn Hibb mooy bi sariya bi temps yi ndax Seydina Siddiq après nag la naan fuñ dencee ba ndax lenn moo fi newoon yonent ma lay saa saam génn bi mooy doon denc ko bañ ci newee nag la problème bëli lañ leen woon ne leen waa Lamsar dajaloo nañ ñu ne ah loo xam ne waaja nee na guerre mën na cee tukkee ñu dem lijjanti loolu bañ ko lijjantee ba pare li ci des nag mooy ñu dellu ci liñ newoon te dagguñu ko woon ngir euh, leneen waaw ñu delluwaat ci ngir waajal yonent bi alei satu salam entre temps Seydina Usaama bi dematul dañoo taxaw waaw en plus de xaar xalifa bu bees bi lan lay décider waaw kon Seydina Usaama ibnu Zaydin wa Shuqraana mawla rasulillah ak Shuqraan gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna ñii ñépp gis nañ leen Shuqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne humul ladina wallaw ghasla kon ñaata lañ six seydna ali ibn abi taalib al abbaas ibn abdul muttalib al fadl ibn al abbaas qutham ibn al abbaas usaama ibn zayd shukraan mawla rasulillah ah lu ma konte seydna ali ibn abi taalib seydna al abbaas seydna al fadl ibn al abbaas qutham muy kaat Usaama Seydina Usaama cinq shukran wala six mu ne humul ladina wallaw ghasla ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ñoo yoroon ñoo méngoo ñooy ñi doon toppatoo sang yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa anna Aws ibn al-Xawli te am na saxaaba buñ naan Aws ibn al-Xawli moom ahadu bani Awf ibn al-Xazraji nekkoon kenn bokkoon ci waa Aws ibn al-Khazraji ah bani Aws axadu bani Awf ibn al-Khazraj bokk ci waa Khazraj mooy Awf ibn al-Khazraj qaala li Ali ibn Abi Talib keroog bi ñuy sang bi ñuy waajal sang yonent mi alayhi salaatu salaam dane dafa ne Seydina mooy euh, moom Aws ibn al-Khawli bi dane yonent dane Seydina Ali ibn Abi Talib unshiduka Allah ya Ali wa hazzana min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu wa kaana awsun min asxaabi rasulillahi sallallahu wa sallam wa ahlu badrin qaala ah dane ko anshuduka allah anshuduka allah yaa ali dama lay dagaan buur yàlla kese tax ma lay dagaan ak suñu cër bi nga xam ne moom waa lamsaar ñun moom lañ am ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw mu ne te Aws mi daa bokkoon ci waa lu Badr waa lu Badr la bokkoon ci ñu fekkoon Badar mooy moom dama lay dagaat buur yàlla ak suñu cër ñun waa Ansaar bi ñu am ci Yonent ma lay saa saam kë nga bàyyi ma fekke sang bi ma ma ma ànd ak yéen Seydina naa ne qaala duxul fa daxala fa jalas waaw na ko kon mën ngaa dugg si mën nga fekke sang gi mu ne fa daxala fa mu dugg daal di toog moom Aws ibn Saamit ah moom Aws ibn Xawli rahmatullahi alayhi wa radiya anhu léegi mu ne wa léegi nag wa xadara gasla rasulillahi noonu la fekkee moom Aws radiyallahu anhu sang guñ sang yonent bi alayhi salaam léegi nan lañ ko sang mu ne fa asnadahu Ali ibn Abi Taalib ila sadri Seydina Ali ibn Abi Taalib moom moo doon sang moom moo ko moo jël koor bi bu yaramu yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo ko wéeroon ci dënnam léegi kanta mu ne wa kaana al-Abbaasu wal Fadlu wa Qusam yuqallibuuna wu ma mu ne kanta léegi mooy ku nekk daa am loo fiy def Aws moom moom lenn moom day ñëw rek toog di xool day xool naka lañ koy defe ngir fekke loolu ndax waa Ansaar quand ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu waxoon na ñooy sama mbubbum biir moom ah nit ñi di sama mbubbum bite biti talaw salakal ansaar waadiyan la salaktu waadiyal ansaar ah comme niñ ko Seydina Siddiq doon fàttale keroog loolu la leen ko waxoon léegi euh, mooy ñooñu nag mu ne moo tax mu mu dagaan ko naa Ali ci loolu que nga bàyyi ma ma fekke rek daan ma la ko ñaante yàlla kese tax mu ne ko duggal léegi Seydina Ali ibn Abi Taalib moo ko wéeroon ci moo s moo euh, yonent bi alei ci dënnam moom Seydina Ali kanta Seydina al Abbas mu ne wa kaana al Abbas Seydina kanta Seydina al Abbas wal fadlu ak doom ji daal fadlu ak xusam ak beneen doom ji ñoom ñaar ñëpp ibna al Abbas ibn Abdul Muttalib ñoom ñett ñi yuqallibunahu maa ñoom bu ñu waroon bu ñu sange benn côté ba pare war ku war a tourner yonent ci aleyhi salaatu ñoom ñoo ko ci doon jàppale ñoo doon jàppale Seydina Ali ngir mu man koo wëlbati beneen côté bi bañ mën a sang beneen côté bi wa kaana usaamatu ibnu zaydin wa shuqraanu mawlaahu humul ladaani yasubbaani al-maa'a alayhi kanta Seydina usaama ak Seydina shuqraan ah ñoom ñaar ñii ñépp ku ci nekk mawla rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñoom ñooy ñaar ñi nga xam ne ñoom lan lañ doon def fii lan moo woon seen mission ñoom ñoo doon sotti ndox mi léegi kan moo doon sang ci kaw yére bi di comme ni sayyidatu Aïsha wax sang mu ne wa aliyun kanta sayyidina Ali ibn Abi Talib yughsilu moom moo doon moom moo doon jaaral loxoom ci kaw yére bi di buñ sottee ndox moom mooy jaaral di bomb bu wa bu ñu waree dëppër ñi euh, tourner moom moo ñëli jàppale ko seydna al abbas ak al fadl ak xusam banu al abbas ibn al abbas radiyallahu anil jami' mu ne waaw wa alayhi qamiisuhu yudallikuhu bihi min wara'ihi moom moo ko doon eh, mu fekk yonent bi alei comme li leen baat bi wax sànq yéreem la soloon yére bi soloon moom lañ ko bàyyee woon buñ sottee ci kaw yére bi lañ ko doon la doon bomb noonu moom Seydina Ali ibn Abi Taalib laa yufdi bi yadihi ila rasulillahi de sallallahu alayhi wa sallam doonu loon jël loxoom dugal ko ci suufu yére bi de de de de directement ci yaram bi noonu mu ne wa aliyun yaquul te sayyidina ali ibn abi taalib da doon wax ne bi abi anta wa ummi bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay ak sama yaay yow yenent bi alayhi salatu wassalaam fidaa u naa la saa waajur yi yépp sax laa lay fidaa u waaw maa atyabaka hayyan wa mayyita ana lan kan moo la gën teey kan moo la gën teey bi ngay dund ak bi nga xam ne noonu bi nga génnee àddina lam loolu si as-Siddiq waxoon ah sayyidina maa atyabaka hayyan wa mayyita mu ne walam yura te gisuñu min rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam gisuñu lenn mimma yura minal mayit li ñuy gis ci ki nga xam ne mooy ku faatu en général mooy li ñuy gis ku faatu euh, xam nga bu nit faatoo nit ñi dañuy pressé biir bi ngir am yi bu dee daa am des mu génn ak yu mel noonu mu ne loolu nag amul lenn ci yooyu noonu lañ gis ci luñ gis ci yonent bi alayhi salaam te loolu lii nii al imaam euh, ibnu Maaja rahmatullah alayhi soloo na ko ci kitaabul janaa'iz baabu maa jaa fii xasli nabi sallallahu alayhi kitaabul janaa'iz baabu buntu maa la nga xam ne jaa dikk na rot na fii xasli nabi ci sang guñ sang yonent bi alayhi salaam bi sanadin sanad la boo xam ne nag sanadam wér na voilà sanad bi wér na ndax al imaam ibnu maaja al imaam ibnu maaja al qazwini suñu yoon jot na nañ wax euh, kii bañ a mu ne haddathana Yahya ibn Khidam non Yahya ibn Khizam mu ne nettali na ma Yahya ibn Khizam qaala mu ne haddathana nettali nañu Safwan ibn Isa mu ne ki ñu nettali mooy Safwan ibn Isa qaala mu ne akhbarana Ma'mar mu ne ki ñu nettali mooy Ma'mar an az-Zuhri jële ci al-imam az-Zuhri an Sa'iid ibn al-Musayyib mu jële ci Sa'iid ibn al-Musayyib an Ali ibn Abi an Ali ibn Abi Taalib Seydina Sa'iid ibn al-Musayyib jële ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne Seydina Ali nee na haaza hadiisun sahiih waaw mu ne lamma ghassala lamma lamma ghassala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhahaba yaltamisu minhu maa yaltamisu min al-mayyit falam yajidu fa qaala bi abi tayibu tibta hayyan wa tibta mayita nee na Seydina Ali ibn Abi Taalib nee na radiyallahu anhu lamma ghassala bi nga xam ne ci la doon sang annabiya yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu faatoo dhahaba yaltamisu minhu maa yaltamisu min al mayit nee na dafa bi mu koy sang dafa def mooy bala ñu kii commencé sang bi loolu lañ koy def ngir yi nga xam ne ñoo nekk ci biir beeg yooyu uh, mu génn ak yooyu noonu nee na bi nga xam ne ci laay def loolu di dem ngir euh, def loolu li nga xam ne seet ndax yooyu ndax am na ci ngir ñu dindi ko bala ñoo commencé nee na falam du trouvé wu ci dara yooyu yépp dara amu ci waaw fa qaala nee na sayyidina ali ne bi abi at-tayyibu oh jënde naa la saa baay da at-tayyibu wallahi yaay ki teey tibta teey nga xayyan ba ngay dund wa tibta teey nga it mayitan bi nga génnee àddina moom rasulullahi salawatullahi wasalaamu aley gis nga moo tax affaire bii nii lii la waaw mooy gis nga kone mbir mi daal dinay keleer kon kon nag lii moo jëm mooy kon ñan ñoo ko sànq seydna ali ibn abi taalib seydna al abbas alfadlu qutham shuqraana seydna usaama kan moo ko teewoon kan mooy ki nga xamante ne nii minal awsi muy ci minal xasraji boog awus awusu hadu bani awf minal xasraji léegi kon ni lañ ko sange am na nag riwaaya yu ne mais sanadu da'if indi na ko al imaam ko ci buntu biñ la wax sànq euh, mu mu mu mu jaar mais xadiis bi wérul waaw mooy liñ la doon wax rek li imaam as-Suyuti doon wax sànq wa baytu ja wa wa wa ahlu baytil Mustafa Ja'farun abai in anhu raawin lam yahim waaw waaw mu ne xaddatana Abbaad ibn Yaquub qaala xaddatana al-Husayn ibn Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali an Ismaa'il ibn Abdillah ibni Ja'far an Abi an Ali radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah non mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi alayhi lii da wax ndox miñ ko sangi fan la jóge mu ne idaa ana mittu farsiluni bi sab'i qirabin min bi'ri bi'r gharsin waaw loolu sanaduhu da'if que ne dane woon bu ma génnee àddina na ngeen ma sange ci sama teen bi mooy benn teen buñ doon wax euh, Euh, teenu xars nga xam ne ci lañ ko doon nee nañ am na sax yenn riwaay yu ne ci lañ ko doon utali ndox ci la doon naan ah ci la doon naan ci lañ ko doon utal ndox ci la doon naan mu ne bu ma génnee àddina nag nangeen ma utal ndox ngeen sang ma ci loolale ci ndox moomale waaw ci teen boo boobale euh, nekkoon foofu la ci waa ahlul madina léegi nag lii mooy li nga xam ne moo ñëw ci affaire bi sang gi bii di ñëw nag ñu ñëw ah, mooy ci wàllu kafan gi waaw kafan gi parce que lu ñu ñu doon wax sang imaam al-Bayhaqi soloo na ko waaye euh, sanaduhu da'if waaw waaw kene yonent mi alayhi salaam ghussila an-nabiyyu bis-sidri thalathan wa ghussila wa alayhi qamisun wa ghussila min bi'rin kaana yuqaalu laha al-ghars bi Quba kaanat li Sa'd ibn Khaythama wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yashrabu min yashrabu wa waliya ghaslu Ali wal fadlu muhtadinuhu wal Abbaas yasubbul maa loolu xadiis boobu laysa bi saxiix waaw mooy di wax lii rek léegi kon ñu yem nii ci jotaay bii di ñëw kon ñu ñëw ci wàllu li nga xam ne mooy kafan gi waaw mooy binnaaw bi ñu ko sangee ci ndox ak sidr ak ndox ak sidr léegi mooy léegi lan lañ ko euh, sànge waaw waaw lan lañu ko sànge ndox ak sidr nag tekkiwul dañ koy jaxase ba pare waaw day am boo xam ne xaraax lay doon ndox moo xam ne mu ndox mu dara ba pare waaw taahirun to to to tahurun